a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajimi bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin seyidina wa nabiyina muhammadi wa ala aalihi wa saxbihi wattaabiciin wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiini amma ba'du annaxu almaysuur aljuzu saani kon incha allah ñu continuer fi ñu yemoon ci téere grammaire bi muy am naxu al-maysûr tey nag suñu kuuru tey moo waroon nekk kuuru numéro onze ni mu toftalee téere bi al-fi'lul mudaari'ul majzuum moom da ko def deux cours comme ni ma waxoon ci bii weesu ndax dafa am jazimun li fi'lin waaxid ak jazimun lay nii lool moo tax mu def ko deux cours li ma wax nii nag lan lay tekki waxoon nañ ko ci tombu njëkk ba waaye dinañ ci ñëwaat léegi nii muy al fi'lul mudaari'ul majzum bi nga xam ne dañ koy jazam waaye bala ñoo dugg ci kuuru tey bi incha allah amoon nañ fay exercice yoo xam ne dafa concerné woon cours bi weesu woon di alfin al fi'lul mudaari'ul mansuub muy le verbe euh, bi ñu naan inaccompli mu mudari waaye waxoon naa leen boobu desee naa jub nañuy wax le verbe kon verbe lan présent continue temps bi bokk présent continu ak ak futur ndax arabe futur ak présent continu waxoon nañ leen dañoo bokk nuñ koy conjuguer almansub bi nasab léegi nag exercice yi tamarin anshi jumalin fiiha nawaasibu muxtalifatun anshi xamsa jumalin muxtalifatun anshi formel defaral xamsa jumalin juróomi phrase fiiha yoo xam ne bu nekk ci phrase yooyu bu ci nekk rek nawaasibu day am ay nawaasib mooy plurielu naasib mooy li di tax ñu nasab fi'lu mudaarin bi muxtalifatun yu wuute léegi kon bu njëkk bi phrase bu njëkk bi nga ne euh, nañ jël qumtu qumtu walla qaama nañ jël qaama rajulu li yadhaba ila daari qaama jóg na arrajulu waay si li yadhaba ñu ne la ana bi nga ne naasib bi mooy li bi li boobu nga xam ne laamu kay la mooy li yadhaba ñoo tax ñu ne yadhaba ila daari ca kër ga kon utiliser nga li beneen exemple ngay joxe boo xam ne li du ci bokk benn ngoog cinq lañ la wax nga ne waa baax na benn ngoog bi ci tegu jaat aishatu ila al madrasati kay yadrusa jaat dikk na il a aishatu aisha ilal madrasati mooy ñëw na ci école bi kay ngir yadrusa ngir mu jàng ñu ne la ana bi nga ne kay darasa yadrusa te waxoo yadrusu kon utiliser nga li ak kay ñu ne la joxeel beneen ñett la dese nga ne dhahaba ibrahimu euh, non non nga danga naan ndax léegi kon joxe nañ kay joxe nañ li yi tekki ngir pour léegi nga ne itti nii mooy dikkal ma itti nii itti nii loolu mooy lan dikkal ma itti nii boo nee itti mooy dikkal ma léegi lan nga ci jublu phrase bi nga ne ma itti nii fa uh, itti voilà xatta tanfaani itti nii dëkkal ma xattaa tanfaan yi ba keroog nga may ngir nga lan nga ba keroog nga may jariñ mooy ngir nga jariñ ma ndax day am maanaa kay foofu wala nga ne itti nii li tanfaan yi laamul juxuut bi ndax waxoon nañ la bala moo jub il faut mu jiitu ko lan faa sababiya bi il faut mu nekk lu ko jiitu loo xam ne day tere walla luy dàq wala interogation walla ndigal itinii nag mooy digal amr dama joxe itinii fa tan faan yi itinii dikkal ma fa tan faan yi nga jariñ ma léegi ñu ne la waaw kon yow deux wala dese nga ne ñu ne la indil ñaari exemple moo la dese joxe nga kay li boo xam ne bu kay bi la ak li di laamul juxuud kon deux wala dese wala xattaa bi bu dee moom nga jël léegi nag kon indil beneen nga ne ma adhabu ilal madinati adhabu ilal madinatil munawwarati adhabu damay dem ilal madinatil munawwarati ci madina al munawwara bi ma waxee loolu am ku ma ne idan tuflix kon de tuflixa idan tuflixa oh madinatul munawwara de boo fa demee dama ne dama fay dem am ku ma ne idan bu boobaa kon de tufliha di nga fa tonowu di nga di nga di gañe léegi ñu ne ma benn ma dese ma ne qaala ibrahimu qaala ibrahimu innahu lan yadhaba ila Dakar qaala ibrahimu comme dama def deux points innahu lan yadhaba ila Dakar ibrahim da nee moom du dem Dakar mukk du fa dem bopp dara la fa dul dem moom du dem Dakar moom qaala ibrahimu lan yadhaba ila Dakar léegi bu ko defee cinq yaa ngoog léegi bi ci tegu woon mu ne adxil lan ala al af'al at taaliyati wantabih ila at taghayyurati fi aaxiriha mu ne woon adxil dugalal lan lan lan xam nañ ne ci nawaasib yi la bokk ala al af'al taaliyati ci verbe yi di ñëw wantabih ila taxayuraati fi axiriha te nag na nga bàyyi xel ci changement yi war a opérer yaa koy def changement yi yaay changer fin yi verbe yi waxoon nañ la yazhabu moo jiitu woon boo dugalee lan lay wax lan yazhaba lan yazhaba bi ci tegu yazhabuna boo dugalee lan ci kanam nga ne lan yi lan yadhabu lan yadhabu da ngay effacer nuun bi bi ci tegu yadhab na boobu danga naan lan yadhab na ndax moom mabni la du changer lan dugg ci lam dugg ci jaazim naasib moom dara wala dara newu ci moom du changer yadhab na lan yadhab na nasma'u lan bu duggee nga ne lan nasmaa lan nasmaa yaxaafu bu lan duggee lan yaxaafa lan yaxaafa tafuuzuuna bu lan duggee nga ne lan tafuuzu lan tafuuzu tafaaliina anti tafaaliina bu lan duggee nga ne lan taf'ali lan taf'ali yadhhabaani bu boobaa wax bu lan duggee nga ne lan yadhhabaa lan yadhhabaa mooy lan yadhhabaa yaqul na moom bu lan duggee du changer lan yaqul na ngay wax ndax moom mabni la ndax nuunu niswa bi yaqul na boobu day wane ne jigéen lañu hunna yaqul na hunna lan yaqul na du changé mabniyun yañ waxoon ne moom hunna la woon ak na adrusu bu lan duggee nga ne lan adrusa yarmi xam nga yarmi moom fi'lu mudari' na fi'lu naaqis la mooy boo xamante ni dafa jeexe yaa wala waaw bu koy xëcc wala alif bu koy xëcc loolu gisoon nañu ko gisoon nañu ko bi ñuy gis euh, nu mu tudd mooy mooy fi'l boo xam ne dafa jeexe alif bu koy xëcc moo xam alif bi alif bu ñu bu ñu comme daa wala rama wala ak radiya tamit da ciy bokk am na radiya yarda daa yad'u rama yarmi yooyu gisoon nañ ko ci al fi'l as waxoon nañ ne yooyu moom lañuy wax al fi'l an nga xam ne benn bi fin bi day jeexe ab yaa wala yaa boo xam ne walla loo xam ne du koy xëcc bu ma nee rama daa qala voilà léegi kon rama moom fi'lu naaqis la léegi boo dugalee yar mi boo dugalee lan danga naan lan yar mi lan yar mi doo ndax da ngay effacer lan yaa xëcc kii bi nga effacer rama yar mi nga dindi yaa bi xëcc miin bi mu des a yar mi ndax moom fi'lu naaqis la fi'lu naaqis nag bu doon radiya dang naan lan yarda walan tarda anka al yahuud wala nasaara gis na ndax radiya ñett yëpp dañ koo maas radiya bu boobaa lan yarda ngay wax bu dee nag comme ay rama yarmi lan yarmi voilà exercice bi ci toppoon mu ne udbut xarakatamaa lawnu ahmar masal li nekk en rouge phrase yii la woon yaa bunayya uri yi daal bi daal boobu lañ waroon a maas antajtahi daal boobu tamit dañ ko waroon a maas fil madrasati fil madrasati waturaa ji ayn boobu dañ ko topp ci jiim bi dañ ko waroon mas maas duruwu siin kaaf bi ci tegu dañ ko waroon mas maas xatta tahfa waa bi vaa bi ak haa bi ak alif bi xëcc haa bi dañ ko waroon maas jayidan léegi bu ma koy maas lii laay wax yaa bunayya uriidu yaa bunayya uriidu an tajtahida fil madrasati yaa bunayya uriidu an tajtahida fil madrasati wa turaaji'a duruusaka wa turaaji'a duruusaka xatta taxfadaha jayidan xatta taxfadaha jayidan loolu moo doon maas yooyu uridu tajtahida turaaji'a durusaka tahfadaha jayyidan phrase bi ci tegu yaa bunayya yaa bunayya ijtahid wala nga ne yaa bunayya ijtahid fatanja xaa bi tegu ci xaa boobu danga koy maas moom nga waroon maas fil imtihaa nuun bi tegu ci nuun boobu danga ko waroon maas watu xassi lam bi tegu ci danga ko waroon a maas al-ayl miim bi tegu ci danga ko waroon a maas waala miim bi tegu après lam bi danga ko waroon a annal kasula lan yafu zaay boobu noonu tegu ci yafu zaay boobu tegu ci fuu bi zaay boobu za boobu danga ko waroon a maas bu ma koy maas lii laay wax yaa bunayya ijtahid wala yaa bunayya ijtahid fatanjaha voilà ndax lii faa sababiya la lu tax ijtahid dama digle comme sànk bi ma ne ittinii fa tanfaani dikkal ma bu ko defee nga jariñ ma ijtahid góor góorlul fa tanjaxa bu ko defee nga réussir fil imtihaani ci examen yi fi l imtixaani wa tuxasil al ilma bu ko defee nga jot al ilma nga am xam-xam wa tuxasila al ilma waalam waalam fii miim bi waala miim bi ci tewoon sukkoon lay doon ndax lan fi'lul amri la mooy joxe ordre impératif waalam damay digle annal kasula lan yafuuza waalam annal kasula lan yafuuza da nga xam ne ak tàyyal moom du ma sa gañemu ko léegi nag bi mujj aarib ma lawnu ahmar inrabal li nekk en rouge wu aaya la joxe woon la gaay waxoon waa banu lañ waxoon seen yonent ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam wa in ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim wa innaa lan nadxulahaa hattaa yaxrujuu minhaa li ci newoon en rouge nag moo doon lan nadxulahaa hattaa yaxrujuu danga naan lan minan nawaasib wala nga ne naasibun moom ngay jëkk analyser moo newoon en rouge nadxula nadxula loolu nga ne lan fi'lu mudaari' fi'lu mudaari' mansuubun bil fatxati na duxu la ndax lan lan moo jiitu haa léegi nag lan na duxu la après looy wax ndax fàttalekul bi ñuy def euh, analyse al fi'lul fin bi ñuy def analyse fin lu maadi mooy yi nga xamante ne nii euh, kii bi du fa nekk nu mu tuddati euh, fin lu mudaari maanaam mooy buñ naan fa lan mooy faa'il bi bu ma nee nahnu naf'alu ana faa'il bi est-ce que nahnu mooy mooy mooy faa'il bi waxoon nañ la nahnu du faa'il ndax moom lan la mubtada'u léegi fii bu la nee lan nadxula nga ne nadxula fi'l mudari'un mansubun bil fathati danga naan wal fa'ilu te fa'il bi mooy sujet bi damirun ab damir la mabniyun taqdiruhu nahnu mooy nahnu lañ koy nattale moom mooy comme liñ doon wax ay taqdiru huwa kooku mooy faa'il bi nahnu haa bi nag haa bi maf'ulun bihi mooy dëkk bi du ñu dugg fan fan lañ dul dugg haa dëkk bi kon maf'ulun bihi hatta moom minan nawaasib bi la bokk wala nga ne naasib dang naan haa haa bi da ngay njëkk a wax damirun mabniyun wa huwa maf'ulun bihi voilà xatta min an nawaasib wala naasib yaxruju fi'lu mudaari'a mais dañ koo lan mansuubun bi xadfi nuuni bi bi xadfi nuuni rafin même nadxulaha sànq dama ne mansuubun rek bil bil kii euh, boobu lu tax boobu ñu waxoon la ndax nadxula effacé wu ñu fi dara moo tax boobu danga naan mansuubun bil fathati alors que bu dee bii nag danga naan ndax ndax yaxruju na la woon ñu bi xattaa duggee ñu def yaxruju nga ne yaxruju fi'lun mudaari'un mansuubun bi hadfi nuunir raf'i bi hadfi nuunir raf'i voilà loolu moo doon exercice yi kon nag tey li gën gudd de tey ñu xool euh, ku dugg kon suñu cours bi al fi'lul mudari'ul majzum al fi'lul nan loolu mooy lan mu ne al fi'lul mudari'ul majzum nuqtataani day définir mu ne yujzamul mudari'u idha sabaqahu jazimun al fi'lu al mudaari'u al majzuumu nuqtataani yujzamu al mudaari'u ida sabaqahu jaazimun aw ida sabaqahu aw mooy walla aw mooy walla ida sabaqahu jaazim au lieu de jaazimun mu ne al fi'l al mudari wal majzum mooy verbe inaccompli maanaam verbe inaccompli verbe présent continu wala futur al majzum bi nga xam ne dañ koy lan dañ koy sukkoon dañ koy jazam ndax tamit du sukkoon rek la ñuy dañ koy jazam mu ne yujzamul mudaari'u dinañu jazam fi'lul mudaari' ida sabaqahu bu dee da koo jiitu jaazimun xam nga fi'lul mudaari' an mansub dañ ne woon yunsabul mudaari'u ida sabaqahu naasibun bii nag comme que ci jaazim lañ nekk dañ naan yujzamul mudaari'u yujzamu pa yunsabu ndax yujzamu mooy lu ñuy jazam al mudaari'u ida sabaqahu jaazimun nga gis yujzamu jaazimun ñoom ñoo bokk racine yunsabu naasibun mu ne kon dañ koy jazam fi'lu mudaari'u bu dee da ko jiitu jaazim léegi nag dina léegi nag jaazim yi mooy yan kon loolu di ko jiitu ba tax ñu war koo jazam moom mooy la mu jiitoo fi'lu mudari' verbe bi loolu moom mooy lan mu ne la al jawazimu dafa am ñaari façon jawazim mais cours bii benn rek la lay jëlal mooy al jawazimu li fi'lin wahidin ak al jawazimu li fi'layni dafa am jazim yoo xam ne ñoom benn mu mudari' rek moo leen concerné lañ mën a jazam ci moom rek lañuy yem bu ñu ko jasamee rek geex na du ñu jasamaat beneen buy ñëwaat am nag yoo xamante ne nii ñoom ñaari fi'lu mudari' la ñuy jasam yooyu nag mooy ci cours bi topp ci biir ñun nag bi ñu concerné mooy al aljawazimu li fi'lin wahidin mooy yi nga xam ne day jasam benn verbe rek mu ne hiya yooyu nag ñooy ñam jawazim yooyu mooy lam ak laa mais laa bopp mooy laa annaahiya laa annaahiya mu ne laa annaahiyatu tufiidu nahya wa tajzimu laa annaahiya mu ne laa annaahiya tufiidu day jariñ laa annaahiya laa mooy laa comme bu ma nee déedéet annaahiya mooy bi nga xam ne day tere loolu mooy laa annaahiya mu ne tufiidu nahya day jariñ lan lan lay jariñ son utilité lan la annahya mooy tere wa tajzimu te moom day jazam fi'l bi mooy fi'l verbe bi da koy jazam mu ne na na wala annafiyatu waaye laa bi nga xam ne moom day dàq ndax waxoon naa la ne ñaari façon laa mu am loolu waxoon nañ ko fi benn jour mais am na kuuram am na kuur laa annahiya am na kuur ci biir kuur yi waaye ci gàttal laa annahiya mooy laa biy tere bu ma nee laa tadxulit daara eh bul dugg ci kër gi yow mooy exemple ma joxoon bii paas wala ñu ne ma seetal ci kër gi ndax góor a ngi fi ma dugg ne laa rajula fi daar yi mooy benn waay newul ci biir mooy damaa dàq existence benn góor ci biir kër gi lool terew ma damaa dàq que ne benn góor newul ci biir kër gi alors que bu dee laa bi nga xam ne day tere bu ma nee laa tadxuli daara mooy bul dugg ci kër gi loolu dama laa tere gis nga ni mu wutee moo tax mu ne la nag bu dee bi nga xam ne laa bi nga xam ne day tere nga gis ne kon kon bul gis laa rek jàpp ne laa yi benn lañ déedéet moo bu yonentu saa sala laa yadxulul jannatu laa yadxulul jannata xattaatun laa yadxulu xadiisu euh, Imraan ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu waa xadiisu Imraan ibn Xuseyn fële ca Basra ba mu fa newee fële ca Irak ñu naan ko diw de moom fekk ñu naan ko diw de moom moom day toxal ay kàddu ci kii nu mu tuddati ci non Xudayfatu ibnul Yamaani wala Imraan ibn Xuseyn ñoom ñaar kenn la ci Xudayfa la bu ma juumul insha allah bu ma juumul Xudayfatu ibnul Yamaani xadis mu ngi ci xadis eh, eh, saxiix imaam muslim ci kitaabul imaan ñu ne ko diw de moom day toxal ay kàddu mu ne ko yow moo ko nag moom dégg na yonent bi sallallahu alayhi wasallam am riwaaye nammaamun du dugg àjjana koo xam ne day ràmbaaj di toxali wax diggante yàq diggante nit ñi laa boobu laa yadxulu mooy dafa dafa lan dane kooku du dugg voilà léegi bu ma nee mooy dafa dàq ak lan ndax laa tamit léeg-léeg day am dangay gis laa yoo xam ne dañuy am ñaari sens yi naahiya ba pare naafiya mooy dañuy yor ñaari sens yi loolu am na mu ñëwee ci kuuru laam bi incha allah annaahiya ñu gën dugg ci détails yi foofu ndax fii loolu soxaluñu insha allah mais nañ jàpp mu ne kon laa annaahiya tufiidu nahya wa tajzim laa bi nga xam ne day tere moom day lan day jariñ tere te moom day jazam fin la wala annaafiya nag tufiidu nafya day day jariñ ak dàq wala taamal waaye du jëf mooy du jazam voilà moo tax ñaari façon yooyu ñoo am kon jawaazim li fi'lin yi nga xam ne dañuy jazam benn la mooy lam léegi malee la mais laa jan na laa yadxulu ban laa la ndax nee nañ la laa an naafiya tufiidu nafya wala taamal waaye moom du jasam est-ce que yadd xul dama ne laa yadd xul laa yadd xulu laa wax kon laa boobu laa ban la laa buy te buy dàq la ak dugg comme si dane woon laa duxuula aljanna lii an nammaam nammaam moom mooy ràmbaaj amul ak duggam moom du dugg mu ko àjjana moom ak duggam moo existewul voilà léegi kon lam la ak laa lam mooy mooy mooy mooy amuloon loo xam ne dafa weesu déedéet dina ñëw ci exemple yooyu kon lam ak laa laa annaahiya ak li muy laamul amri laam bi nga xam ne mooy li bi nga xam ne moom pour joxe ordre la voilà li boobu li yunfiq voilà li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi loolu sax waruma ko woon joxe ndax euh, moom mu ngi ciy ñëw dina joxe exemple li yun fiq voilà waaye lama ak di ci tegu après lii muy laamul amri lamma lamma lamma yooyu yëpp dina ñëw tamit seeni sens mooy loo xam ne lamma xam nga mooy loo xam ne amagul léegi kon jawaazim yi lan la lam laa mooy laa biy tere ak li muy laamul amri laam ak lamma léegi ñu ñëw ci majzum léegi majzum mooy lan dañuy jazam ci ci sukun ak bi hadfi nuuni rafa ñaari façon yooyu moo majzum mooy fu jaazim yiñ la wax lam wala laa wala lii wala lamma wa ñoom fu ñu duggee ci ci jiitoo benn verbe rek mooy verbe boobu dañ koy lan dañ koy jazam mais nag ñaari façon jazam mooy am moo soit majzu ñu jazam bi sukkooni ci sukkoon mooy masque niig wala bi hadfi nuuni rafin ci effacé gu ñuy effacé nuun bi nga xam ne mooy nuunu ar rafi bi wane ne nuunu rafi nga xam ne comme yazhabuna na na boobu noonu dañ koy effacé bu lam duggee comme rek na naasib ya buñ duggee comme lam dañ koy effacé ci lam ci majzum yi tamit jaazim yi ñoom it buñ duggee dañu koy lan effacé mu ne nag kaa yi nga xamante ne nii ci lañuy jazam bi sukkooni ci sukkoon pronom personnel yi la concerne waxoon naa la prono personnel yi obligé wu ñu nekk fi bu dee ab nit la Muhammad Muhammad day bu dee ku fi newul day jël place su huwa kon pronom personnel yi moom la concerné concerné mooy huwa ak hiya huwa mooy moom mi fi newul tey góor hiya mooy moom mu jigéen mi fi newul anta mooy yow mii góor kii te nekk fi ana mooy man nahnu mooy ñun moo xam man miy wax nous de majesté wala ñu nekk ñaar walla ñu ëpp ñaar ñu nekk ñett jëm kaw léegi nga ne ma eh, yow jox ma exemple li nga wax ma ne la waa jëlal huwa huwa yadhabu boo dugalee lam huwa lam yadhab ngay wax huwa lam yadhab huwa lam yadhab mooy moom demul woon mukk demul woon de demul woon mukk lam yadhab demul woon nga ne ma hiya hiya hiya lan lañuy wax hiya tadhabu boo dugalee lam danga naan hiya lam tadhab hiya lam tadhab anta tadhabu ngay wax boo dugalee lam anta lam tadhab moo hiya bi duñ changé ana adhabu nga dugal lan ana lan adhab sukkoon maske nekk nahnu nga ne nahnu nga dugal nahnu nadhabu nga dugal euh, lam nga ne nahnu lam nadhab ñun demuñu loolu kon mooy yi nga xam ne mooy majzumun bi sukun yi ñuy jazam ci sukun mu am yeneen façon boo xam ne moom dañ koy jasam bi hadfi nuuni rafi ci effacé gu ñuy effacé nuuni rafi mooy nuun bu nekk ci fin bi mooy hum hum il avec s ñoom ñu góor ñi fi newul huma ñoom ñaar ñu góor wala ñoom ñaar ñu jigéen ñi fi nga xam ne newuñu fi ñoo absent antum mooy yéen ñi vu nga xam ne ëpp ngeen ñaar ñett ngeen jëm kaw te toog fii may wax ak yéen antumaa yéen ñaar ñi nga xam ne ñaar rek ngeen may wax ak yéen moo xam ñaari góor ngeen walla ñaari jigéen ngeen ak anti muy yow mu jigéen mii jàkkaarloog man may wax ak yow léegi euh, kon yooyu mooy lan ci cas yi pronom personnel yi ñoo concerné lan waaw waxoon naa la pronom personnel buñ ne woon Moodu e Njaga Muhammadun wa Njaga bu boobaa c'est la même chose àtte bi day dox ci seen fi'l yi nga xam ne verbe yi nga xam ne ñoom lañ leen di conjuguer dañuy effacer nuun ba nekk ca gannaaw comme mu ne exemple yadhabu la joxe ba léegi bu dee hum hum yadhabuna la woon boo dugalee lam danga naan hum lam yadhabu effacé nga nuun ba yadhabu lam yadhabu huma yadhabaani nga dugal lam nga ne huma lam yadhabaa huma lam yadhabaa ñoom ñaar demuñ antum tadhabuuna la woon nga dugal lam antum lam tadhabu antum lam tadhabu antuma tadhabaani lam lam tadhaba antuma lam anti tadhabiina la anti tadhabiina boo dugalee lam nga ne anti lam tadhabi yépp nuun yi ngay effacer rek bàyyi la fa des léegi nag mu ñëw ci beneen affaire ne la nag xam nga pronom personnel yi mu la wax am na lu yoo xam ne gisoo leen ci mooy yu jigéen ñi plurielu jigéen ñi moo xam ñi fi nekk ak ñi fi newul gisoo leen hun na mooy jigéen ñi fi newul ak antun na yooyu ay mabni lañ waxoon nañ la waxoon nañ la ko ne ñoom duñu masa changer bañ nee tamit ca nawaasib bi waxoon nañ la ñoom moom kenn du leen wax comme lam yazhab na manuma ne fi'lu yazhab na fi'lu mudari'un majzumun déedéet wala mansubun déedéet mabniyun rek laay wax ndax ñoom duñu changer ndax nuunul niswa bi nekk bi nekk ci fin bee nuun boobu day wane lay jigéen lañ ak nuunu tawkiid tamit bu dee moo ko jiitu mais ñun comme que ci pronom personnel yi lañ nekk hunna ak antunna yi nuun yay nekk ca seen gannaaw ci comme day wane ni ay jigéen lañ te yooyu mabni yi lay doon duñu changer moo xam lama ngi ci wala naasib comme laa wala kii manaasib comme comme an boog wala lan yooyu ñu nekk cee ñu bañ cee nekk ñoo yem moom duñ changer moo tax mu ne la ñoom nag hunna ak antunna ñoom ay mabni lañ moo tax exemple hunna na boo dugalee lam du changer dang naan lam yadhhabna antunna na nga dugal lan antunna lan lam boog lam tadhhabna dara du ci changer noonu lay yem loolu mooy mabni léegi nag mu jox lay exemple ci lam ci jawaazim lam ak laa ak li muy laamul amri bi ak lamma mu ne exemple lam li alquran wax ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim lam yalid wa lam yulad mooy lam yalid gisoo lam yalid daal bi dañ ko masque néeg sukkoon walam yu ladd walam yu ladd sukun tamit loolu mooy lam mooy yàlla jurul te kenn juru ko lam yali jurul walam yu la te kenn juru ko subhaanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu wa azza laa exemple laa bi nga xam ne mooy laa biy dàq ci suuratu sayyidina yusuf ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim qaala qaa'ilun minhum laa taqtuluu yusuf mu ne qaala nee na qaayilu na jox minhum ci ñoom muy mbokk yuusufa yi ala nabiyina wa alayhim afdalu salaati wassalaam la taqtulu bu leen rey yuusufa sayyidina yuusuf bu leen ko rey bañ ko nare waaye nangeen ko sànni fii xayaabatil jubbi bañ ko dugalee ca teen ba yaltaqitu ba'du sayyaara in kuntum fa'ilin qaala mu ne qaa'ilun aji wax minhum ci ñoom ci mbokki sayyidina yuusuf yi alayhim salaatu wassalaam laa taqtulu laa déedéet laa bu leen taqtulu bu leen rey yuusufa yuusuf alayhi salaatu wassalaam bu leen rey yuusuf laa boobu day tere dañu effacer lan nun ba taqtuluuna la woon bi laa duggee ñu effacer ko def laa taqtulu laa boobu lu tax ndax jaazim la ci Jawaazini la bokk amri exemple am mu ne la ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim falyattaqullaha walyaquulu qawlan sadiidaa falyat wattaqu llaha walyaquulu qawlan sadiida yaa ayyuha alladina aamanu naka la waxati fas jeexital suuratul ahzaab fal yattaqullaha fal yattaqullah gis nga laam baangoo fa bi après fa lu ci te al obligé wul mu nekk lii rek de ñu maas ko lii rek sànq exemple ma la joxoon lu ma la wax li yunfiq zu saatin ndax laamu amr la day digle li yunfiq na dépenser zu saatin képp koo xam ne yàlla may na la ak ak ak ak yaatu yaatule ci sa am am ak moom nay dépenser min saati yii ci li nga xamante ni moom la ko yàlla yaatuwal ci am-am ku yor juróom koo xam ne ay cent euros la yor mais buy dem marché kay yu mel noonu la mën a yóbbu boroom juróom kay buy dem marché ay juróom la mën a yóbbu waaye nag nit du yor juróom nga ne ko nag a ah, comme que saa nawle diw comme ni mbokk yi di def léeg-léeg saa nawle diw moom lee la joxe kon nag yow noonu déedéet loolu kenn du ko def nag naan ko leel suñu borom subhanahu wa ta'ala moo ne li yunfiq zu sa'atim min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyanfiq mimma ataahu Allah falyunfiq mimma aataahu allahu laa yukallifu allahu nafsan illaa ma aataaha sayaj'alu allahu ba'da usrin yusra kon moo tax li ñu dugaloon foofu mooy ne obligé wul mu nekk laam bi nekk sur chaque jour lañ koy sukkonde comme falyattaqullaha wal yaquulu qawlan sadiida ndax bi bokk ak bi nekk surat ahzab ndax surat ahzab ba fa nekk dana yaa ayyuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida bii du boobu voilà ma ko naroon a jaawale boobu daa joxe ay ordre même bii dafa joxe ordre mais ordre yooyu du bokku ñuy leen conjugué bii fal yattaqullaha nañu ragal yàlla nañu ragal buur yàlla subhaanahu wa ta'aala wala yaqulu te nañu wax qawlan wax joo xam ne sadiidan jub xoj wax ju amul ay tergiversation ay tergiverser di tergiverser wax yoo xam ne du jub ay e je pense que yaakaar naa boo demee dégg naa loolu moom du waxi dara moom yooyu yëpp ci poubelle bi lañ gën a yelloo léegi kon mooy gis nañ ñaari la fal yattaqu yattaquuna la woon bi al bi duggee laam laam bi am sukkoon bi mu nekk fal yattaqu ñu évaser noonu yaquluuna la woon al bi dugg wal yaqulu ne doo waxati wal yaquluuna wal yaquluuna al bi dugg wal yaqu al bi nag laam la benn laam rek bu am sukkoon la voilà qawlan sadida léegi exemple lamma mu ne exemple taaba zar'u wa lamma yaxsud wa lamma yuxsad taaba zar'u wa lamma yuxsad e, récolte bi de moom ñor na ne de moom àgg mooy ñor na liñ naan dugub ji ñor na moom de moom moom teey na te ñor na moom wala maa yuhsad waaye nag li muy ñor ñor ñor yépp nag góobaguñu ko nag récolté guñu ko lamma yuhsad lamma boobu ci jawazim li fi'lin la bokk léegi nag mu jox la exemple ki sens général yi mu ne la lam comme nam la ko joxoon négation renforcée dans le passé la mooy damay dàq benn mbir mais ci loo xam ne mais renforcé du négation comme rek déedéet déedéet déedéet mukk wala déedéet insister ci loolu la lay wax négation renforcée mais dans le passé uteeg lan lan négation renforcée dans le futur la mooy lan li ñëwagul la alors que lam lu weesu la buñ ma nee yaa wax lii ma ne la lam aqulhu abad euh, euh, ma lam aqulhu qatt lam aqulhu qatt lool kay waxuma ko mukk wala rek nga ne lam aqulhu waxuma ko mooy lu weesu la bu ma nee nag ndax yow di nga dem Polynésie ma man lan adhaba lan adhaba ila ila ila hadha al makan fenn laa dem duma dem foofu daw ma ci lii boobu laa wax léegi kon loolu mooy lam négation renforcée dans le passé laa annaahiya mu ne interdiction day tere laamul amri ordre ordre la à la troisième personne ou à la première ordre la boo xam ne day nekk ci troisième personne wala première troisième personnes nag mën naa nekk singulier comme li yunfiq mën na nekk pluriel comme falyattaqu bii nga xam ne ñu bari lañ alors que li yunfiq kenn la woon wala première comme bu dee sa bopp ngay waxal comme kuy wax ak boppam léegi lamma mu ne lamma mooy pas encore pas encore moo tax taaba zaron récolte bi de ñor na wala maayo sot waaye il moom récolté guñ ko pas encore mu ne ida waqaat hamzatu lwasli ba'da al-fi'li al-mudari' al-majzumi bis-sukuni fa yuksaru al-harfu wa yabqa alficlu majzuman bissukuuni ida waqacat hamzatu lwasli bacda alficli almudaarici almajzuumi bissukuuni mu ne ida waqacat bu dee dafa rot dafa taxaw dafa rot hamzatul wasli hamzatul wasli moom gisoon nañ ko jëloon nañu ay jataay ca tam mu njëkk ba hamzatul wasli yaakaar naa ne fàttewu ngeen roobu moo taxit man nag damaa bokk ci samay doxalin pour may tamit kiy jàng mooy kii mooy buñ accès ci yi duma ko wax damay bàyyi nga travailler sa conscience sa nga pas sa conscience sax nga réviser rek bu dee jàppoon nga ko rek da nga koy xam boo ko jàppul nga delluwaat ca bu ko defee dina la defal révision bu baax kon ida waxaat bu dee dafa rot moo tax hamzatul wasli duma fi nekk di ko leeral dama naan rek hamzatul wasli ndax waxoon nañu ko bu dee hamzatul wasli ba'dal fin dafa dafa rot dafa nekk ba'dal fi'lil mudari' après fi'lul mudari' al majzum bi nga xam ne dañ koo majzum mooy bi nga xam ne fi'lul mudari' bi nga xam ne dañ koo majzum waaye majzum la bi hadfi nuuni rafi mu la déedéet bi sukuni nga ne waaw kay bi nga xam ne dañ koo jazam bi sukuuni ci sukuun mu ne bu boobaa lan mooy xew mu ne kon ñaari sukuun dañuy daje ndax hamzatul wasli moom day day day day lane sukoon mooy jeexe foofu après moom mu taqaloo mu mudari boo xam ne moom sukoon tamit moo nekk ci fin bi ñaari sukoon yi na a daje mu ne fa yuksarul xarful axiru mu ne kon bu boobaa nag ah problème day am bu boobaa day am de ndax hamzatul wasli naa la ci may lenn mu ngi mel ni comme bu ma nee al al al xam nga al article défini boobu ximaarun mooy am mbaam alximaaru laan mbaam sëf léegi al boobu bu dee daa nar taqaloo loo xam ne fi'lul mudari majzum boo xam ne dañ ko jazam bi sukkoon moom mu jiitu al bi te moom mu ngi jeexi sukkoon kon da ngay am ñaari sukkoon nar dajal bu boobaa nag moom lalay wax ne fa yuksarul xarful axiru kon dañuy dañuy kasra mas suuf kasra ca suuf alxarful axiru xaraf bu mujj bi nekk ci lan ci fi'lul mudari ci fi'lul mudaari'u majzum bi dañ koy kasra ci suuf maas ko ci suuf litinaa bi ngir lan ngir moytandiku ijtimaa'i saakinayni ngir moytandiku ñaari sukkoon yu dajaloo yooyu yàgg nañu ko wax fii ne ñaari sukkoon ci arab duñu daje mukk iltiqaa'u dañ koy wax ijti moom ijtimaa la wax mais tamit dañ koy wax iltiqaa'u saakinayni hada la yajuzu loolu moom du war mukk du mën a nekk ci arab loolu mooy li nga xam ne manula jàppandi ci arab mu am ñaari sukkoon daje foo ko gis mooy loolu man da nekk léegi nag ni ñuy def mooy sukkoon bu njëkk bi bi njëkk moom la ñuy jël def ko kasra voilà loolu la lay wax nii fa yuksaru kon dañuy kasra mas masque suuf alxarful axiiru xaraf bu mujj bi lijtinaa bi ijtimaa'i lijtinaa bi ngir moytandiku ijtimaa'i dajaloo as-saakinay ni ñaari sukkoon wa yabqa al waaye nag day des al fi'lu verbe bi majzuman bi sukkoon bul gis ni verbe bi kon léegi dindi nañu kii bi def ko kasra rek léegi booy waxati nga naan fi'lu mudaari' majzumun bil kasrati mukk majzumun bi sukkuuni la ndax sukkoon boobu mu ngi fi ba léegi lii dañ ko fee teg rek ndax dañuy bañ ñaari sukkoon yi daje mu ne la exemple lam baax kabshan exemple ci lim la wax nii lam yazbah moom de rendiwul kabshan am kuy rendiwul am kuy de léegi kabshan léegi bu ñu ko defee nu mu tuddati bu ñu ko defee défini kapshan mooy indéfini benn kuy rek al kapsha laay wax kon bu boobaa dama naan mu ne lam yazbah nga dangay am al lam yazbah ak al kapsha mais dangay am ñaari sukkoon yu daje ah ak al te wax nañ la ñaar yooyu man da nekk ci arab kon bu boobaa règle bi boo koy kii dañ ne la sukkoon bu njëkk bi ngay dindi def ko kasra kon yazbah xaa boobu noonu def sukkoon bi moom ngay def xi nga bàyyi alkabsha albine foofu nga ne kon lam yazbahil kabsha lam yazbahil kabsha lam yazbah rendiwul alkabsha kuy mi voilà loolu mooy règle bi léegi nag mu ñëwaat ci beneen lu amaat solo lu muy defaat mise au point lu muy leera la mu ne tuskanul tuskanu laamul amri ida waqaat ba'da waawin aw faa'in mu ne tuskanu laamul amri ida mu ne tuskanu dañuy sukkoon laamul amri laamul amri sànq loolu laa la doon wax ne la laamul amri bul gis fal yattaqu mu nekk sukkoon rek nga foog ne yow léegi laamul amri chaque jour fois sukkoon lay doon waxoon naa la sànq joxoon naa la exemple li yunfiq waaye day nekk la tamit loolu la la bëgg a wax ne euh, non manaan la mooy mooy lii boobu lii bi lay wax lii manaan la lii lii bi la way doon léegi nag mu ne la nag kaay nag ma wax la kaay yi muy nekke al bii comme fal yattaxu mu ne tuskanu dañuy sukkoon laamul amri laamul amri boobu mooy lii boobu ida waqaat bu dee dafa rot ba'da waawin aw faa in bu dee dafa ñëw directement après ab wa ab wa da jiitu wala fa bu dee fa moo jiitu laa laa bi laa bi war a am laamul amri bu boobaa dañ koy sukkoon wala waa loolu moo tax mu ne exemple exemple alxuraan ba'da a'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim wal wafu bil baytil atiq wal yatawafu lu tax ñu lu tax labi lu tax labi laamul amri bi ñu def ko sukkoon ndax wa da jiitu moo tax ñu ne wal yatawafu gisoon nañ pour faa bi gisoon nañ ko dane wa ak fa fal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadidan kon laam yooyu li tax mu nekk sukkoon ndax faa leen jiitu bee sax moo gën a leer ndax deux yépp a ngi ci fal yattaqullaha faa bi moo jiitu laam bi ñu def ko sukkoon wal yaqulu wa tegu ci ñu def ko sukkoon ci ñaari kaa yooyu yépp rekk la laamul amri bañ a nekk li nekk laam boo xam ne dañ ko sukkoon léegi mu ñëw nag ci inrab ginnaaw bi mu génnee ci loolu mu ñëw ci inrab ci pour wan la léegi mooy dernière partie bi avant exercice yi mu ne la lii lañuy i'rab lam moom demul ak lam yadhabu ak lam yadhbahil kabsha ñetti phrase ngo ñetti kiiwagoog phrase yu muy exe yu muy ñetti mbir lu muy analyser lam demul lam yadhabu ñoom demuñu lam yadbaxil kabsha rendiwul lan kuy mi nga ne lam jaazimun moom jaazim la yadhab fi'lun mudaari'un majzumun bi sukuuni fi'lu mudaari' boo xam ne dañ koo jazam lan ci sukuun nga ne huwa damirun mustatirun fa'il wala nga ne wa fa'iluhu mooy fa'ilu yadhab damirun mustatirun taqdiiruhu huwa loolu ñaari yooyu nga man a wax bu la neexee nga bañ a huwa bi nga bañ koo kii nga ne bi nga ne yadhab fi'lun mudari'un majzumun bi sukun bu la neexee nga ne wa fa'iluhu taf te sujet de ki jëf-jëf ji ci yadhab damirun ab damir la pronom personnel bu nëbbatu la mustatirun bu nëbbatu taqdiruhu li ñu koy nattale de huwa mooy huwa wala rek nga def moom lim def huwa nuqtataani def ñaari point damirun mustatirun fa'il mooy damir bu nëbbatu bi te mooy sujet lam yadhabu mu ne lam jaazim jaazimun yadhabu fi'lun mudaari'un fi'lun mudaari'un wala euh, fi'lun mudaari'un lu mu wax waaw fa eh, yadhabu fi'lun mudari'un majzumun bi hadfi nuuni rafin fi'lu mudari' la boo xam ne majzumun dañ koo jazam bi fi hadfi ci effacé nuuni rafin nuuni rafin bi mooy dañoo effacé nuuni rafin bi ci loolu loolu mooy wane ni dañ koo jazam mu ne waaw boobu nga xam ne moo xëcc buub yi damirun damir la mab fa'ilun fa te mooy sujet mabniyun dañu fa mabni mooy ni du changer ni ñu ko maska du changer moom fii mahalli rafin dafa nekk ci placeu rafan lii nag lañ fàtte woon wax sànq bi ñuy analyser exercice bi ñu génnoon sànq euh, boo fàttale ko mooy mahall bi dañ koo fàttee wax waxuñu ko euh, te comme que dañu ko jotoon a gis c'est vrai que moo tax tamit ñoom ñu bëgg ñu koy wax saa su ne comme que bariwul woon liñ ko doon wax mais comme que jàngoon nañu maxal bi mooy yi nga xam ne day nekk place sujet moo tax ca boo boo delloo tuuti ci yaxruju inna lan mooy exercice i'rab la inna lan nadxulaha hatta yaxruju minha kon yaxruju dañ ne woon fi'lu mudari'un mansubun bi hadfin nuuni nuunir rafin waaye waaw bi est que sax loolu waxoon waaw bi waaw bi mooy sujet bi wal waaw fa'ilun damirun mabniyun wa huwa fa'il fi mahalli raf'i voilà loolu lañ fàtte woon fa'ilun fi mahall fi mahalli raf'i ci place rafa léegi buñ ñëwaatee ci yadhabu kon lam yadhabu kon lam jazimun yadhabu fi'lun mudaari'un majzumun bi hadfi nuuni raf'i waaw boobu di xëcc buubi damirun mooy damir bi fa'ilun sujet la moo jëf mabniyun fi mahalli raf'i dafa nekk ci place lu ñu war a rafaa ndax bu ndax mooy sujet sujet en général koy rafaa léegi mu des lam yaz lam yadhbahil kabsha rendiwul xar mi nga ne lam jazimun yadbax yadbaxi fi'lun mudaari'un majzumun bissukuuni waxoon nañ la sànk bul ne majzumun bil kasrati de ndax la yadbaxi déedéet bissukuuni boo gisee ñu def ko kasra dañuy bañ ñaari albeeg ax ah bi daje ñu jël bi njëkk def ko kasra kon majzumun bissukuuni huwa damirun mustatirun fa'ilun mooy fa'il bi huwa la damir la boo xam ne dafa nëbbatu damirun mustatirun fa'ilun léegi mu ñëw kon ci tamarin exercice yi léegi nag exercice yi ci des mu ne anchi thalatha jumalin fiha jawazimu muxtalifatun comme yële rek comme nawaasi bi anchi créer thalathi thalatha anche salaasa jumalin la salaasi jumalin la de dafa juum anshi mooy faute de kii la moo tuddati frappe la rek mais du anshi salaasi anshi salaasa ndax maf'ulun bihi la complément d'objet direct anshi defaral salaasa jumalin trois phrases yoo xam ne ñoom ngay tëgg defar leen fiihaa ci phrase bu nekk ci yooyu jawaazimu muxtalifa phrase ñetti phrase yooyu jaazim bi ngay utiliser du bokk ak bi ngay utiliser ci yeneen phrase yi ci des beneen exercice bi ci tegu mu ne adxil lam ala al af'aali taaliyati wantabih ila taxayuraati fi aaxiriha mu ne dugalal ma lam lam dugalal ma ko ci verbe yi di ñëw ta nga bàyyi xel mooy na nga bu dee am na changement yu war a opéré ci verbe yi di ñëw ah nga changer nga def changement yi rek nga soppi li ci war a soppeeku bi ci njëkk yazhabu mooy comme verbe yi një mooy verbe yañ amoon ci nawaasi bi yar mii lañ dindi rek def yadon ci fin bi mais yeneen yépp benn lañu yazhabu mooy mu ngi dina dem wala mu ngi dem yazhabu na dinañu dem wala ñu ngi dem yazhabuna yadhhabna mooy ñoom jigéen ñi dinañ dem nasma'u mooy dinañu dégg nahnu mooy dinañu dégg yaxaafu dafa ragal day ragal taf'alina dina def taf'alina anti taf'alina yadhhabani ñoom ñaar dinañ dem wala ñu ngi dem yaqulna dinañ wax wala ñu ngi wax yaqul na adrusu mooy maa ngi jàng wala dinaa jàng dinaa maa ngi jàng ak bi ci bi ñu dindi yar mi def palaasu beneen yaddu yaddu mooy ñaan wala woote léegi yadoomu léegi yooyu bu ci nekk nag bu ci nekk ci phrase yi defal lam ci kanamam bu dee changement war na ci am nga def changement bi ci tegu udbut xarakata ma lawnu ahmar mu ne maasal li nekk en rouge ar rajulu ala dii nuun tegu ci nuun boobu danga koy maas ar rajulu nuun bi tegu ci yaa koy maas xali yi lam bi ak haa bi bi ak haa ñoom ñoo taqaloo après lii laam ak haa ñoo ci tegu te ñoo taqaloo danga koy maasami fal yanzur kooku de wax naa ko jumla fal yanzu après raabi yaa ko war maas mais wax naa ko sànq fal yan naa ko wax rek wax naa ko sànq fal damaa juum wax ko aha daal bi tegu ci daal bi yaa koy maas ak kaaf beeg miim bi ci tegu kaaf beeg miim bi ñoo taqaloo fal yanzur aha daal bi tegu ci ak kaaf beeg miim bi taqaloo yooyu yëpp ñett yooyu yëpp yaa leen dimaas man yoo xaa lil lii euh, ab kii la euh, xadiis la mooy dane nit ki mu ngi ci diine mu ngi ci ci diine ki nga xam ne moom lay àndal ku nekk na xool kan ngay def xarit diine nag mooy doxalin nit ku nekk doxalinu ki ngay àndal rek yéenay bokk nu ngeen di doxalinu bu dee ay daggalkat ngay àndal kay booy commencer di daggal daggal mooy saaga booy commencer di saaga sax yow doo ko tey bu dee yow moom nga xam ne ñoom seenu doxalin ak seeni mbir yépp ñoom moom ci jëw lañ nekk yow doona woon jëw ngay nekk ak ñoom mais quand même del xool booy jékki-jékki di jëw sax doo ko tey après nga nekk benn jëwkat international yow bu dee tamit yow doona woon dem jàkka ngay ànd ak ñoo xam ne ñoom moom moom ñoom dem jàkka rek lañ fi nekkee léegi nga tàmbalee yow di dem jàkka moo tax mu ne ar rajulu waa ji ala di nuun bi tegu ci nuun boobu ngay maas xal yi laa ak lam bi ak haabi yaa koy maas fal yanzu raa boobu maasoon ko sànk sax dama juumoon aha daabeeg kaaf beeg miim bi taqaloo man yu xaalilu man yu xaalilu nit ki mu ngi ci diineey xaritam na xool kon ku nekk kan ngay jàpp xarit kan ngay takk xarit naan kii mooy sama xarit ndax yéenay bokki doxalin rek wan masa xarit ma wax la ki nga doon inna al qarina ila al muqaarani eh, lan la waxati woon bi naan wasta fiihi tafaaxura waxtar sadiqaka wastafi wastafi wastafi waxtar sadiqaka wastafi wastafihi tafaxura inna alxalila ila ila alqarini ila almuqaarani yunsabu man na la ci Abdul Quddus la tuddati ka doon wax loolu mais loolu la léegi bi ci tegu lam yanti lam yanti xaaf bi tegu ci xaaf boobu yaa koy maas arrusu lam bi tegu ci après su bi yaa koy maas bi ray raa bi tegu ci yaa koy maas alxaqaaf bu am shadda bi yaa koy maas lam yanti xaaf bi yaa koy maas arrusu lam bi yaa koy maas bi ray raa bi yaa koy maas alxa xaaf bu am shadda bi yaa koy maas mooy yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam masuñoo wax lu dul dëgg moom duñu génn seen làmmiñ ñu lu dul dëgg ñoom bi ci tegu jaalasa shaa baabu am shadda bi yaa koy maas ashaa baabu am shadda bi topp ci moom yaa koy maas al ulama hamza bi tegu ci hamza boobu nekk ci kaw ligne bi yaa koy maas walamma yusbi xaa xaa boobu yaa koy maas aaliman wala bi xaa bi xaabi tegu ci bii bi yaa koy maas aliman mu ne jeune bi de mu ngi toog ak boroom xam-xam yi rahimahumullah takat nekkagul il n'est pas encore savant et te moom nekkagul kat boroom xam-xam waaye noonu la boo bëggee nekk boroom xam-xam moom dangay nekk ak boroom xam-xam yi waaye koo xam ne moom ñi xamul dara rek lay nekkal di leen fréquenter ah moom it du xam dara ku bëgg ñàkk xam dara nag dangay ku bëgg xam dara dangay nekk ñi walla boog ngay nekk foo xam ne wala yow ngay moo xam nag ay nit lañ wala ay téere te téere yi nga bañ a nekk ñoom nii rek ñu nekk sa wet mooy di leen ubbi di leen yër tey xam li ñuy wax voilà tey jàpp nag kon loolu la bi mujj nag mu ne arib ma lawnu ahmar i'rabal li nekk en rouge lan moo nekk en rouge ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim ñaari aaya wa 'ala llahi falyatawakkalil mu'minuun li ci nekk en mooy al yatawakkalil mu'minun fa bi nekkul en rouge xam nga fal yatawakkal fa bi bokkul ci li ngay analyser al yatawakkalil mu'minuna moom ngay analyser bi ci tegu ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim fala tasalni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra fala tasalnii an shay'in xatta uxdisa laka minhu dikraa li Zulqarnayni radiyallahu ta'ala anhu waxoon yonent yàlla Muusaa ala nabiyyinaa wa alayhi afdalu salaatu wassalaam maanaam Zulqarnayni Xadir Xadir radiyallahu ta'ala rajulu saalih bi mu àndee fële ci suuratul kahf yi moo yonent Yàlla Muusaa ala nabiyina histoire bu siiw boobu bim naan ko falaa tasalni yee yow dabaw seydina Muusaa ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu bu ma laaj an shay'in ci tuus yi may jëf nag yaa ngi bëgg ànd ak man nee dangaa bëgg a xam ilmul laduni bi ma bi ma yàlla may nga bëgg a xam ci nga bëgg am dara condition bu fi laaj dara bu ma def dara nga naan ma pour pourquoi sànnil ma ko bu loolu moom bëgguma koo dégg boo bëggee sak tarbiya wala sak ànd ak man kii mooy bu ma wax pourquoi pourquoi moom il faut pas faut pas nga naan pour pourquoi bu laaj dara del seetaan rek fala tasal nii kon bu ma laaj an shay'in ci dara waaye nag gis nga koy jàngale doo ne nag sa élèves yi bu ma kenn laaj dara mais rek yem foofu mais loolu du méthode bu baax déglul li Sayyidina Xadir wax alayhi salaam hatta uhditha laka min dhikra ba kera ma lay nettali ma lay waxtaanal li la nettali ci mbir moomu noonu dara ma la ciy wax dara bu ma la ci waxee dara mooy bu ma laaj bu ma kenn laaj bul yem foofu rek mais nee leen bu ma kenn laaj ba keroog ma leen di leeralal voilà waaye bu ma kenn laaj rek acca nañ tàmbalee jàng te yow li ngay wax compliqué te doo expliquer lu leer ah dinañ la laaj nag wax loolu bokkul ci méthode boroom xam-xam buy jàngale ndax l'essentiel mooy mu leer fala tas al nii kon bu ma laaj an shay'in ci tous waaye xatta uhdisa ba kera laka minhu zikra ma la ciy ubbee di la ci waxtal waxal dara ci wax dara kon lan moo ci nekk en rouge laa tas al nii laa tas al nii moom ngay analise pour bii di ñëw xam naa kon foofu la ñuy yem ci al fi'lul mudari'ul majzum li fi'lin wahidin bii di ñëw nag ci douzième cours bi ñu war a al fi'lul mudari'ul majzum li fi'layni boo xam ne